faaliqu lisbaaxi wa jacala alleyla wa walchamsa walqamara xusbaana daalika taqdiiru alcasiizi alalim suñu boroom a ngay wax ci laaya juróom ñeent fukk bi ak juróom benn mu ne faaliqul isbaax boroom boobu mooy ki nga xamante ne mooy xar li nga xamante ne mooy suba gi muy fajar gi moo koy xare ci lëndëm gi daal di ko ni muy génne noonu mu mel mu nekk loo xam ne lu mu xar la lay la mooy ki nga xamante ne moo def guddi gi sakanan muy bërëbu dalukaay yi mu nekk loo xam ne ngir ngeen dalay ngeen ciy dale moo taxoon mu ne wajal naa nawmakum subata ma def seen nelaw yi mu nekk loo xam ne dangeen ciy dale mu ciy roccee li nga xam ne seen coono yi kon guddi gi sakkanan mu nekk bërëbu loo xamante ne nii fu jaam bi mën a dale ak mbindeef yi tabaaraka wa taala nga xam ne bu lëndëmee loolu day gën a yomb mooy ni mu bindee yaramu doomu aadama fi mu gën a mën a dale mooy ci guddi gi mooy loolu nag wa shamsa waayit mooy ki def jant bi wal qamara ak weer bi xusbaana ñu nekk ñoo xam ne dañoo tegu ci loo xam ne moom la ñuy daw ci natt goo xam ne moom la leen boroom bi tabaraka wa taala natt ci la ñuy daw saa bu ak seen ak seen jamono seen cycle yi ñuy daw yooyu yëpp boroom bi natt na ko waaye wa ja wa shamsa moo ne jant bi wal qamara ak weer bi xusbaana ngeen man di ci ute di ci takke li nga xam ne mooy waxtu yi yi nga xamante ne nii moom ngeen di dunde fii ci kaw suuf man koo takk man a xam waxtu yi mu ne daalika loole taqdiiru mooy nattak nattak al azizi nattuk ki nga xamante ne nii moo noot ci nguuram mooy ki nga xam ne mooy aji sañ-sañ bi def lu ko neex al alimu mooy aji xamaakoon bi wa huwa boroom boobu de alladi ja'ala lakum an-nujum moo leen defal mu leen di limal yi nga xam ne mooy jaam yi kaw kawniya yi yi nga xamante ne laaya yi nga xamante ne nii moom boroom bi tabaaraka wa taala moo ko def ci àddina bi nga xam ne tudd na li nga xam ne mooy fajar gi ni muy jóge ak guddi gi ak li nga xam ne jant bi ak weer wi waaye nag mu ne won huwa alladhi ba léegi moom mooy ki nga xam ne ja'ala lakum an-nujum moo leen defal li nga xam ne mooy buddiw yi ngi tahtadu biha ngir ngeen man ci gundeeku di ci jaare ndax loolu amaana nit léegi ñu bari xamatuñu ko ñoo xamante ne nii mooy seen busol moo doon biddiw yi lañ doon xool xam ne ah biddiw bee mooy wane ne fii mooy direction sàngam fii mooy jëmukaayu sàngam te bu ma féetee nii ci laay xam ne fii laa war a jëm ak yooyu loolu mooy ñi nga xam ne ñoom lool xam nañu ko ba léegi xam nañ lii may wax kon nag mu ne wajaala lakumu nujuuma mu defal leen li nga xam ne mooy biddiw yi de li tahtadu biha ngeen man ci di gindee ko fii zulumaatil barri wal bahr ci lëndëmu géeri ji bu ngeen di woyaasi nekk ci désert yi ak ci biir suuf si ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen dafa lëndëm këris wal bahri waaye it ak ak gi gi ngeen newee ci seen gaal yeeg seen bato yeeg seen looco yi di mën a xool di mën a orienté wu di xool ci biddiw yi suñu boroom nag tabaraka wa taala ne sol naa dëgg-dëgg daal dinañuy tàqalita leeral al aayaati mandarga yi ngi nga xam ne moom laa fi lim yu ndaw yii moom la fi lim waaye moos boroom bi tabaraka wa taala li muy ndaw noonu mooy bu dindi woon lii ci àddina bi mooy dund doomu aadama du fi mën a ne voilà li ndaw ndaw moo tax lu qaliluhu mooy par rapport ak li nga xamante ne mooy laayaay borom bi lii ñu ciy gis daanaka lu néew a néew la waaye laayaay boroom bi lu néewam kenn du ko tuddee lu néew ndax moom mooy boroom bi tabaraka wa taala mu ne kon nag li qawmin kon leeral naa ta tàqali laaya yi nga xam ne ñooy wane sama sañ-sañ sama kattan ak sama man-man li qawmin waaye ñeen nit ñan ñoo ciy jariñoo li qawmin ñeen nit ñi nga xam ne la ya'lamuna ñoom ñoo xam te nangu di jàngat yii tey dellu ci seen borom tabaraka wa mu ne wa huwa borom boobu ba léegi alladi mooy ki nga xamante ne nii anshaakum moo leen bind de daal di leen sos min nafsin waahida ci benn bakkan dong te kottu ci la leen jële muy seydinaa aadam alayhi salaatu wassalaam fa mustaqarrun léegi nag yéen mu am loo xam ne moom la dénk def ko mooy ci yéen ñoo xamante ne nii mooy mooy yéen li leen composé lenn li mooy day nekk ca ndayu ca biiru ndayam mooy ka nga xam ne nit ki bu ko lay nekk ca biiru ndayam wa mustawda ak li nga xam ne mooy nekk ca ndiggal baayam loolu lu bari ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim noonu lañ ko firee fa mustaqar xam nga mooy foo xam ne mbir ya dafay saxe mustawda mooy loo xam ne mel ni daa am luñ fa denc walla mooy ci ndiggal baay noonu boroom bi def mooy kon ngeen di jóge ci entre diggante góor ak jigéen ba ni nga xam ne noonu ngeen di juddoo mu ne xat dëgg-dëgg sol naa daal dinañuy taqale te leeral al aayaati mandarga yi wane sama sañ-sañ sama kattan ak sama man-man waaye ñan ñoo ciy jariñoo li qawmin ñeel nit ña nga xamante ne nii yafqahuuna ñoom ñoo am dégg-dégg bu sew te xóot mu ne wa huwa boroom boobu ba léegi alladi mooy ki nga xamante ne nii de anzala gis nga lii point tawhid yi ñu xam ne yii bu kenn gëmloo naan la ay nature bee ko fi def waaye lii c'est comme ça lii mooy saaru tawxiid bi gis nga ni muy tege yi nga xam ne di wax yi boroom bi tabaaraka wa taala ginnaaw bi mu demee ci argumentation ginnaaw ay ay dagge Seydina Ibrahim alayhi salaam ak ay ñoñam ak yooyu jaaraleen ko ci li nga xam ne ñoom ni ñuy xalaate mu fekk leen foofu daal di leen rajaxe wan leen ne yéen nii ngeen di xalaate baaxul te sax ni ngeen di xalaate falaay jaar wan leen ne borom bi tabaaraka wa taala dong lañ war a jaamu muy ñëw nag di wax ñi nga xamante nii moom la borom boobu def di ko wax ci ay xéewal yoo xamante ne moo ko saxal def ko ci àddina bi mu ne wa huwa alladi borom boobu ba léegi mooy ki nga xamante ne anzala moo wàcce mina samaa'i ci niir yi maa an ndox fa bi bihi ñu daal di ciy génnee ñun borom bi li kulli shay'in bépp xeetu mooy gàncaxu lépp rek xeetu gàncax gu ne nga gis ko ci kaw suuf mu taaru lool fa axrajna minhu ñu génnee ci ndox moo male nga xamante ne mooy gàncax goo gële ma daal di ciy génnee ca ndox ma xadiran ay ay feuilletés yoo xamante ne ay gàncax yoo xamante ne nii dafa wert nuxriju minhu ñu ciy génnee nag habban li nga xamante ne nii mooy pepp boo xam ne moom ngeen di moom moom ngeen di dunde mutaraakiban boo xam ne dañuy dajaloo comme ni nga xamante ne nii noonu la gubu li nga xam ne mooy mboq mi ak basi bi noonu ni ñuy taxawe nga xam ne ni ñuy taxawe noonu rangaloo tegaloo noonu nga xam ne gub wi daal di tegu noonu nga gis ni ñuy rangaloo wee mu ne pepp yooyu noonu nga xam ne ñooy composé nekk ci gub wi gis nga noonu man maa ko def ñu daal di tegaloo noonu mu ne wani wa minan waaye ci garabu li nga xamante ne mooy mooy mooy tàndarma yi moom de moo ko moom moo ci génne min tal'iha ci li nga xamante ne nii mooy buy door a focc di génn xinwaanun mooy kuffaru yu boobu ñu doon wax nga xam ne mooy li nga xam ne mooy ëmb mooy liy génn meññeef bi war a génn ci tàndarma ji munom lay wax daaniyatun yoo xamante ne ay cëggal ay yoo xam ne yu jege la jege wantoo waaye yi du jege ngir ngeen man ko sax léeg-léeg ngeen manoo yootu rek daal di koy xëcc daal di ciy mën a jariñoo wa jannaatin waaye boroom boobu mooy ki nga xam ne moo génne ta def ay tool ay jardin yu mag a mag yoo xamante ne ay tool min anabin ci yoo xamante ne ci toolu raisin wa zaytuna ak li nga xam ne mooy zaytun yi waxoo gisoon nañ wa tiini wa zaytun muy figuier ak li nga xamante ne mooy l'olivier kon wa zaytun wa rummaana waaye it li nga xamante ne mooy li nga xamante ne mu rummaan rummaan mooy waaji mooy eh, sap non non non rummaan mooy kii eh, grenade voilà grenade mushtabihan yoo xamante ne nag dañoo niroo de wa ghayra mutashabih da ngay gis yii niroo lool ci bind nii waaye niroo cafka wa ghayra mutashabih nga gis yeneen yoo xamante ne nii niroowuñ ci bind waaye niroowuñu cafka ci meññeef yii nii mu lim unzuru suñu borom ne waaye waay xool leen waaye tawaaru waaye ilaa samarihi xool leen xool bu leen di jariñ xool bu leen di delloo ci seen borom ilaa samarihi ci meññeefu garab yi ma fi ko tudd asmara bu meññee ba génn wa yan'i wa yan'i mu nekk loo xam ne dafa ñor inna fii daalikum ay waay nekk na ci lii ma leen fi tuddal la ayatin ay màndarga yuy wane sañ-sañ kattanu boroom bi tabaraka wa taala waaye ñi rek ñan li qawmin ñeen nit ña nga xamante ne ni yu'minuuna ñoo gëm seen borom fayan bi moom laay bii da koy man lool kontaan lool nga gis ko nag mu kontaan loola lool waaye moom xol bi mel ni woon ak gu mbott ndax ni mu bëgge ndax tooy waay wajaalu mën na nag kantaa yéeféru Quraysh yi lii fi borom bi lim lépp ñoo yéefér yi nekk ci kaw suuf lan lañ def ñoom ñoom ak ñi nga xam ne ci ñoom daa am façon bu ñuy jaam boo xam ne moom la ñuy bokkaalee seen boroom mu ne wajaalu ñu def lillaahi ñel borom bi tabaaraka wa shuraka ñoo xamante ne moom lañ koy bokkaaleel waaye muy ñam al al jinni shuraka al jinni jël ci jinne yi ñoo xam ne kat ñoom lañ jàppe seen boroom di leen topp mu leen ñu leen di réeral di leen sànk naan leen jaamu leen ab garab ak ka nga xam ne esprit nekk ca garab gaag yooyu ñuy topp bu yi kat yi di leen topp gaa yi topp buxaabakat yi waaye di jaamu yi nga xam ne moom la leen jinne yi di wax yu mu ne kon nag ñoom ñii santuñu seen borom mi def lii lépp waaye mooy yii yëpp da gis ñoo xam ne ne surtout yi bari na ci baykat yi en tout cas ñoo xam ne boo bu ñu deful attention mooy kéefër gii da leen dugg mooy bokkaale gii au lieu mooy bu seen gub yu ñoree seen suuna si ñor wala li nga xam ne mooy seen gerte gi ak yooyu au ñu sant suñu borom mooy buy buy ñor au lieu gis nga ko fi ko borom bi jeexale ni xool leen ilaa samarihi ci meññee fam ida asmara bu ño bu meññee wa yanee wa pare mu ñor ne lii nekk na ci yéen ay laaya yoo xamante ne nii ngir nit ñi nga xam ne ñoom yu'minuuna ñuy gëm seen borom waaye mooy bari na ñoo xam ne balañ cee lekk dañ naan ah foog ñu tuuri ji ba pare ndax bu ñu tuurul wóorul bu ñu ko lekkee jinne yi dañuy dugg dañuy fàdd loolu nag moo ñii noonu la mooy au lieu ñu sant seen borom waaye ñu jël jël loolu borom bi nga xam ne ba ñu sonnee bëggub taw moom lañ ñaan ba ñu ñàkkee yaakaar lool ci taw bi mu taw tuuti arrêté moom lañ doon dagaan di ko ñaan lu ne mu defal leen lu ne ba nawet bi baax ñu ne ñun nag borom bi bala ñu koy lekk fokk ñu dem ca ndëppul sàngam wala ca tuur sàngam guyu sàngam daal di fay tuur jël ci dugub ji jël ci gii bi mboolo muy bala ñoo mën a mboolu sax fokk ñu tuuri ji ba pare siinoo dañuy bañ bu ñu tuuree bu ñu ci lekkee te tuurooguñu gu jinne yi ñëw dal ñu wal iyaadu billah moo lool bu lii lan la wajaalu ñuy def lillahi borom bi ñeel borom tabaaraka wa taala shuraka al jinni ñi nga xam ne moom lañ koy bokkaaleel ci jinne yi naan ha ba mu ñoree borom bi lañ wax de waaye ba moom bañ sonnee waaye bi ñu ñoree ñu ne fokk ñu laaj ndigal ñi nga xam ne ñooy jinne yi ba pare wax wa xalaqahum te borom bi kat moo bind jinne yi bind leen ñoom wa xaraqu lahu banin ñuy utal borom bi tabaaraka wa taala ay doom ndax daa am ci arab yi ñoo xam ne dañ doon wax naan jinne yi naan ñoo malaaka yi ak jinne ñooñu mooy ay doom kii lañu ko iyaazu billah banaatin di ko utal ay yoo xam ne ñii naan ji ñii ay jigéen yoo xamante ne malaaka yi waaye it ci ñu góor ñi nee nañ góor ñi ñi nga dégg ci nit ñi ñoom ñu naan ay ñoom Seydina Uzayr ñoom Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam façon bokkaale bu yàlla bu nekk rek nga gis gaa yi daal di koy créer borom bi bi xayri ilmin ci loo xam ne teguñu ko ci benn xam-xam subhaanahu gàcc ngaalaamaam moom ak a sori waay wa ta'ala kawe na te sori na li nga